fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabil xaamisi wal xamsiin ba'dal mi'atayn wa an abii dardaa'i radiyallaahu ta'aalaa anhu anin nabiyyi sallallaahu alayhi wa sallam annahu qaala man radda an cirdi axiihi radda allahu tacaala an wajhihi nnaara yawma alqiyaama rawaahu tirmidiyu rahimahu allahu tacaala wa qaala xadiisun xasan kon alimaamu alxaafidu annawawiyu mu ñëwaat ak ñun ginnaaw biñ gisee suñu jotaay bi ñu génn wàllu njëkk wi ci wàllu alqur'aan ci suñu chapitre bi di deux cinquante-cinq di wax baabu tahrimi samaa'il ghiba xaraam gi nga xam ne moom lañ xaraamal di déglu li nga xam ne mooy jëw ak digal gu ñu digal te ko dégg muy jëw joo xam ne ju xaraam la mu delloo ko te bañ yëgal ka nga xam ne moo fi ubbi jëw ji kenn li nga def du lu baax du lu rafet du lu sant waaw bu dee nag lott na ci wala nanguwuñu ko lott na ci tere leen lott na ci jàjj leen loolu du taxaw naan awma awma choix ah man de manumaa def leneen déedéet bu boobaa faaraqa day taqale ko li nga xamante ne mooy zalikal majlis mooy jataay boobee waaw in am kanahu ndeem jàppandi na ci moom ci suñu jataay bi ñu génn aaya bi mu jowoon gis noo doon fi mu ne woon wa qaala taala wa ida ra'ayta alladhina yaxuduuna fi ayatina fa a'rid anhum hatta yaxuudu fi hadiisin ghayrihi banim jeexe ca suuratul an'aam aaya 68 walillahi alhamdu wal minna tey nag ñu war a dugg ci wàllu xadiis yi yoo nañ la ñetti xadiis la bu bi njëkk bi kese lañ ci dugg si woon yeneen ñaar romboon nañu gisoon leen muy xadis mille cinq cent vingt-huit mu ne waan abi darda mu ne mu ngi jële ci saydina mawlana abu darda Uwaymir radiyallahu taala anhu an nabi muy jële ci yonent bi alayhi salatu wassalam annahu qaal mu ne yonent bi alayhi salatu wassalam nee na waaw man radda képp koo xam ne delloo na an wëlif ah, an irdi akhihi mooy képp koo xam ne daa fekk ñuy wax mbokkam lu dul noonu wala di ko jëw wala di wax loo xamante ne ci daram lenn mu delloo wax joojee ca ka ko wax xamal na ko li nga wax jaaduwut waaw te li nga wax ñaaw na waaw delloo ko jëwam joojee koo de raddallahu borom bi dina ko fegal an ko fegal mu wëllif ko xar kanamam nga xam ne moo gën a tedd ci yaram wi feeñ annaara safara bu la nee xar kanam yu nag mooy yaram wi yëpp yawmal qiyaama borom bi dina ko fegal lakku lakku safara ëllëg allahu akbar bésub taxawaay ba mu ni lii rawaahu solo ko euh, at-Tirmidhi daal imaam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi rahimahullah mu ne waqaala bi mu ko soloowee nag am na lu mu ci teg waaw nee na xadiisun lii xadiis la xasanun bu baax léegi laaj bu njëkk bi mooy est que moom dong moo ko solo ñu ne la déedéet al imaamu Ahmad en fait li li li yéeme mooy imaam at xoolal xoolal càllale bi xoolal càllale bi na ñëw ci biir càllale bi ma wax la lii ñu la bëgg a wax kon al imaamu ahmad moo ko ci jiitu woon indi na ko ci ñaari bërëb ci mus min musnad al qabaa'il wa min hadiisi abi darda uwaymir voilà al imaamu tirmidhi mu ngi ko indi abwaabul birri was-sila an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun maa jaa'a fi dhabbi an 'irdil muslim voilà baabun maa jaa li nga xamante ni ñu mu dikk ci di fekk ñu défendre li nga xam ne mooy réputation deru ak jullit foofu la ko mu ne haddathana Ahmad ibn Muhammad mu ne nettal Ahmad ibn Muhammad mene ibn Hanbal mane <laughs> moom de waxoon nag la imam Tirmidhi en fait dajawul ak imam Ahmad pourtant xola la mooy presque dund na na ko lu mat trente mu génnaat ne deux cent quarante et un deux cent quarante al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullah alayhi daal di génn àddina te imaamu ti at at at tirmidi rahimahullahu taala rahmatan wasi'a moom euh, dafa yàgg fekkoon mu ngi euh, gane àddina début deux cents yi moom al imaam at-Tirmidhi mu ngi gane àddina deux cent neuf deux cent neuf imaam Ahmad génn àddina deux cent quarante et un loolu ñaata at presque trente ans wala trente cinq ans ah bay ah loolu kay la ko kii rek deux cent neuf ba deux cent quarante et xanaa yoroo calculatrice wala yow doo doo kii <laughs> ah loolu kay yom na trente deux ans mooy deux ans mooy moom bi imaam Ahmad di gaañu trente deux ans la am fanweeri at ak ñaar mais masula dajeek imam ahmad parce que bon bi muy ñëw Baghdad daa ñëw at mi ci tegu bi imam ahmad gaañoo benn at wala ñaari at wala ñetti at ci ginnaaw ci la dóorat ak si Baghdad taamu imam ahmad la ñëwoon te sëriñam bii mu jële ci moom ahmad ibn muhammad bii du ibn muhammad ibn hanbal de ahmad ibn muhammad ibn muusa kii nii sëriñam bii moo njëkk gaañu imam ahmad sëriñam bii mu ngi génn àddina deux cent trente huit imaam Ahmad deux cent quarante et <laughs> moom imaam Ahmad rahimahullah bi waasita lay soloo ci moom te pourtant mooy dab daj xoolal fanweer ak ñaar saway <laughs> kooku fekk na mu sóobu ci xam-xam bi mu yàgg waaye dafa duggul woon fi imaam Ahmad nekk la ak seegul woon kon sëriñam bi nag bokkul ak imaam Ahmad de Ahmad ibnu Muhammad ibnu Muusa Abul Abbas al-Marwazi al-Barrad as-Simsar ñu xame woon ko ci Mardawi moom nii mooy moom la mais du imaam Ahmad ibn Hanbal mooy sëriñam bi nga xam ne deux cent trente-huit li génn àdduna am na sax ñu ne deux cent trente-cinq nekkoon thiqatun hafiz comme li borom Taqrib at-Tahdhib daal di wax Abul Abbas rahimahullahu ta'ala qaala mu ne axbarana ibnu al-Mubaarak mu ne ki ñu xabaare mooy ibnu al-Mubaarak di Abdallah ibnu al-Mubaarak ibnu Waadih al-Hanzaliyu at-Tamimiyu mawlaahum Abu Abdirrahman al-Marwazi al-Khurasani gane àddina 118 génn àddina 181 moom 18 bi 118 8 bi ngay jël soppi ko 1 xam kañ la génn àddina <laughs> waluy lool <laughs> man Abdullah ibn Mubarak 118 la gane àddina génn àddina léegi dangay jël 8 bi 118 xam nga 8 la jeexe jël 8 bi def ko place 1 au lieu dix huit nga am quatre vingt un ci la génn àddina euh, rahimahullahu taala rahmatan waasi'a moom nga xam ne moom moom jumiat fii xisaalul xayr mboolem yiw yi dafa dajaloo ci moom moom borom kitaabu zuhd rahimahullah an abi bakr an-nahshali mu jële ci abu bakr an-nahshali de abu bakr kuufi am na nag ñu ne turam euh, la tudd ibnu qattaaf am ñu nu abdallah ibnu muawiya léegi qitaaf euh, boobu la wa qitaaf boobu la dóor a ñëw waaw ñii ne Abdallah ibn Fulaan ibn qitaaf wala qitaaf ñii ne Wahb euh, ñii ne Abu Bakr waaye daal li siiw mooy moom Abu Bakr la siiwe woon an-Nahshali al-Kufi yu nekkoon saduq ku dëggu génn àddina la cent soixante-six jame nañ ko nag ne daa yoroon xalaatu murji ay voilà rahmatullahi alayhi an Marzuq Abi Bakr at-Taymi mu jëlee ci kuñ naan Marzuq Abi Bakr at-Taymi rahimahullahu ta'ala moom it maqbul la kañ la gane àddina kañ la génn àddina gisuma ko al-Kufi rahmatullahi alayhi an Ummi Darda moo ko jëlee ci yaayu Darda waxoon nañ la mooy bu ndaw bi Hujayma hmm? bint Huyay ñu ne Hujayma bint Hay al-Awsabiya ñii ne al-Wasabi ad-Dimashqi al-Himyari al-Ash'ari nekkoon ñaareelu faamu Sayyidina Abu Darda ginnaaw ba Ummu Darda bi nga xam ne saxaabiya la saxaaba bu jigéen la gaañoo kii moo nekkoon soxnaam moom nii nag waxoon nañ la ko fi kii la <coughs> taabi'iya la bokkoon ci ñu gën ci jigéen ñi moom ci jigéenu taabi'iyaat yi génn àdduna la 81 rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a rahmatullahi alayha rahmatan waasi'a muy ummu darda an abi darda mu jële ko ci borom këram gisoon nañ tàllale boo xam ne mii dalale ma woon voilà mooy bi borom bi ñëwee doon laaj mu ñëw di ko am lu wax ñëw seet si ko <coughs> dëkkoon Makka mu naan ko ndax dangaa bëggaat mu ne ko waaw waaw mu koy wax ay ñaanal sa mbokk bi zahril ghaib bi mooy xadis boobu yaa ngi koy fàttala ko nee na mu génn daal di dajeek Abu Darda ci marché bi mu wax ma la même moom gorom bi mi nga xam ne moo doon denc darda mi nga xam ne moom lañ leen di dàkkantale di ummu <laughs> ummu darda abu darda kon an abi darda mu jële Uwaymir ibn Malik la siiwe woon noonu siiwe waaye am nañu ne ibn Amir ñi ne ibn Sa'laba ñi ne ibn Abdullah ñi ne ibn Abdillah ibn Qays ñi ne Uwaymir ibn Zayd ibn Qays yeneen wax ak yeneen wax rahmatullah radiyallahu anhu di saxaaba boo xam ne ci waa Xasraj la bokkoon génn àddina la 32 ci xilaafu Seydina Usmaan ibn Affaan alayhi ridwaanu rahiim rahmaan ne woon fële ca Shaam bilaadu Shaam moom ibn Abu Darda radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala man radda an irdi axiihi radda Allahu ta'aala an wajhihi an-naar yawma al-qiyaama mu ne wa fil baabi an Asmaa binti Yaziid haaza hadiisun hasan voilà moo tax imaamu Nawawi ne rawahu Tirmidhi wa qaala hadithun hasan léegi nag dana ci bunt bi am na hadith bu mel nii boo xam ne Asma bint Yazid moo ko solo waaw euh, Asma bint Yazid xam nga ko ibn Sakan euh, moom nag euh, Asma bint Yazid radiyallahu ta'ala anha sahabiya la woon boo xamante ne xadaysam boobu imaam Ahmad mi indi na ko imaam Ahmad ko ci musnad bi imaam at-Tayaalisi abu di Abu Daawud musnadam bi indi na ko Abd ibn ci al-Muntahab min musnadihi moom daal na ko al-Kabiir al-imaamu Ahmad rahimahullah foofu Euh, solo na ko ci ñaari bërëb la ko indi waaw hadisu sayyidatu Asma bint Yazid ma haddathana Muhammad ibn Bakr qala haddathana Ubaydullah ibn Abi Ziyad qala haddathana Shahr ibn Hawshab voilà an Asma bint Yazid qalat qala rasulullah annaha qalat qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man dabba an lahmi akhihi fil ghibati kaana haqqan ala an yu'tiqahu min an-naar voilà foofu sayyidatu Asmaa bint Yaziid radiyallahu anha saxaabiya la bu jigéen mune ne yonent bi alayhi képp koo xam ne aar nga défendre nga delloo nga sa deru réputation wu deru sa mbokk jullit boo xam ne dañ ko doon jëw nga delloo jëw ji ko ko def ñaawlu ko wan ko li nga wax ni jaarul yoon te teguwul ci dara waaw kaana nekkoon na xaqan borom bi dara waru moo warlu ala allah an yu'tiqahu min an-nar mu daal di xaraamal daal di sawaraay kookee daal di koy eh, libéré ah ci li nga xam ne mooy sawara baru ko laal allahu akbar allahu akbar allahu akbar waaw waaw waaw kon moom noonu la ko soloowe al imaamu ki nga xamante ne mooy uh, Ahmad na ko noon ñoom al imaam at-Tabaraniyu rahmatullahi ala al jami imaam al Mubarakfuri nag bi mu koy tudd am na lu tudd eh, loo xam ne man riwaay yi ma gis eh, gisuma ko ci mooy dane dane eh, kii xoolal li mu wax mu ne warawaahu peut-être mu nekk ci ibn abi dunya parce que ibn abi dunya ndax dane warawaahu ahmad mooy non non waxul woon xadiis bi eh, mu ne bu asma bint eh, dane axrajahu wa fil baab an asma bint yazid radiyallahu anha mu ne axrajahu al-bayhaqi fi shu'ab fi shu'ab al-iman mu ne imaam al-Bayhaqi bokk na ñu ko solo ci Shu'abul Iman anhaa jëlee ko ci moom qaalat mu ne qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man zabba an lahmi axiihi bil ghiiba kaana haqqan ala Allahi an yu'tiqahu mina naar moom lañ gis sànq ci riwaaya imaam Ahmad mu ne naka nii la ko saaxibul Mishkaat daal di euh, waxe ne imaam al-Bayhaqi askan la ko imaamul Bayhaqi mu ne al-Qaari tanta moom ci al-Mirqaat dane wa fi tasxiixi wa fi tasxiix waaw. mu ne ci téereem boobu mu ne ci nekk na ci at-Tasxiix bokk mu ne rawaahu Tabaraani Muhyi sunna mu ne imaam Tabaraani wax nañ la ko sànq mi nga xam ne moo dekkil sunna <laughs> mu ne wa fii sanadihi da'f nekk na nag ci càllaleem li nga xamante ne mooy ak faiblesse wa qaala al-Haafiz al-Munziri kanta imaam al-Haafiz al-Munziri moom daa fi targhib ci téereem boobu at-Targhib wat-Tarhib mu ne rawaahu Ahmad bi sanadin hasan mu ne imaam Ahmad mooy càllaleem bi ñu wax sànq mu ne loolu càllale bu bu bu baax la. waaw wabnu abi dunya ak ibnu abi dunya wa tabarani ak al imam at-tabarani wa ghayru ak ñuru lool léegi euh, loolu la quoi ah waaw mu ne kanta imam abu abu shaykh nag kii nii hadisu imamu euh, abu darda bi mu ne wax ji imam at-tirmidhi ne hada hadithun hasan mu ne imam ahmad solo na ko wax nañ la ko sànq mu ne wabnu abi dunya wa abu shaykh fi kitaabi at-tawbiix wa lafzu mu ne boobu nag boo demee ci abu shaykh voilà kaddu yi nii la fa ñëwee dana man zabbaan axiihi radda allahu anhu adaaba annaari yawma alqiyaama wa tala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa kaana haqqan alaynaa nasrul mu'miniin voilà <laughs> waaw waaw Allahu akbar mu ne foofu yeneen saa salaam ci Abu Shaykh nii la ñëwee dane yeneen saa dane man zabba képp koo xam ne aar nga an axiihi ci mbokkam mbokku jullitam moo xam nag ku mu xam la ku mu ñàkk xam waaye gis koo xam ne mu ngi wax koo xam ne new fa ab jullit muy wax ci moom loo xam ne jaaduwul lu ñaaw sax waaw loo xam ne xam na ne waa ji bu ko déggoon du ko neex mu daal di koy défendre waaw aar ko kooku borom bi dina ko fegal mbugalu safara bésub taxawaay bi nee na yeneen saa saam daal di jàng teg ci ne wa kaana haqqan alaynaa waaw borom bi te loolu la euh, riwaaya bële bu sayyidatu asma bi gis nga dem ñëwee ci imaam ahmad ak al bayhaqi ak ñoonu même kàddu yi haqqan waaw kaana haqq haqqan ala Allah man dabba an lahmi akhihi bil ghiba kaana haqqan ala Allah an yu'tiqahu min an-nar voilà borom bi dara warlu warlu moo warloo ne wa kaana haqqan alayna nekk na loo xam ne dafa war lu ñu engagement loolu mooy engagement bu ma jël la man borom bi te du ma ci reculer waaw haqqan alayna nasrul mu'minin dimbali ñi nga xam ne ñooy woy ngëm yàlla ya te suuratul Rum ay 47 waaw walaqad arsalnaa min qablika rusulan ilaa qawmihim fajaa'uuhum bilbayyinaati fantaqamnaa mina allaziina ajramuu wa kaana haqqan alaynaa nasrul mu'miniin mu ne yónni woon naa man borom bi yónni woon nañ lu la jiitu woon yow Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay ndaw alayhimu salaatu wa salaam ilaa qawmihim ca seen ñoñ ye ngir ñu génne leen ci seen lëndëm yi nekk dugal leen ci leer fa jaa'uuhum ñëwuñoo ki loxoy neen yàlla masula yónni yonent bu ñëw loxoy neen ndax dina ko jox moo tax yeneen amul woon bi amul benn yonent bu yàlla yónni lu dul jox na ko ci ay laaya loo xam ne mën na cee ay ay ay ñoñam mën nañ cee mën nañ cee defaroo waaw xam ne mën nañ cee jaajoo mën nañ ci tax ñu génn ci liñ ne waaw waaw loo xam ne doy na sëkk sauf que nag est-ce dinañu nangoo mbiir loolu ci loxo yàlla na nekk borom bi nag ne man maa yónni woon lu jiitu woon ay yonent ci seeni ñooñu alayhimu salaatu wassalaam bil bayyinaati fa jaa'uhum ilaa qawmihim fa jaa'uhum bil bayyinaati ñu dikkal leen preuve yu leer yi yi wane ne ñii maa leen yónni waaye bañ leen weddee naa ci lañu fayoo daal di leen bugal min alladhina ajramu ña nga xam ne ñoo doon way jomb ñaa jaamuña nga xam ne ñoo ko lankal ba pare na ñoom doonu ñoon yem ci lankal mais non da nga ko fi dugg wootee laa wax parce que yow yow mii baaxoo ci réew mi <laughs> lañ doon wax waaw yow mii ku la fi bàyyi nga yàq kon nag doo ko fi defee borom bi buggal leen ñoom ñëpp dégg leen neq magu mitti waaw boo xam ne la ko waral mooy la ñu jëf wakkaana mu ne na te nii nag ma ko defe woon boobee noonu la ba mooy sunnatallahi mooy tëralin wi doxalinu yàlla wakkaana xaqan tabaraka wa nekk na loo xamante ne borom bi dara warul moo jël engagement ne loolu maa ko warul sama bopp alay naa ci ñun lan nasrul mu'minin dimbali way gëm yàlla yi waaw waaw léegi nag <laughs> kañ lay ñëw borom bee koy joxe saa bu ko neexee nag nekkul ne yow yàkkamti nga rek après nag kon ndimbal la borom bi di wax nii daa war a ñëw ah non non non non loo foog <laughs> am xasibtum an tadxulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladina xalaw min qablikum massatuhum al-ba'saa'u wad-daraa'u wa zulziluu hattaa yaquula ar-rasuulu wallaziina aamanuu ma'ahu mataa nasrullaah alaa inna nasrallaahi qariib Allaahu akbar borom bi nee na am xasibtum mu yéen waa nit ñi da ngeen a yaakaar jullitu 1447 yëpp war nañu koo dégg waaw 2025 wallahi ci le 2 octobre bi <laughs> woon nañu koo dégg waaw mu dugg ci suñu nopp yi waaw laaya yi ñu xam ne lii la ah lii la lii la lii lii borom bi di wax moo am waaw waaw le neuf rabia deuxième rabia bi al axir mille quatre cent quarante-sept waaw le deux octobre deux mille vingt cinq war nañu koo dégg ñun am xasibtum mu yéen ndax da ngeen a yaakaar ne an tadxulul janna da ngeen di ñëw rek dugg àjjana nay sax <laughs> wala maa yatikum te du leen dikkal masalu misaalum alladina xalaw ñi nga xam ne jàlloon nañ romboon nañ fi min qablikum jiitu woon leen waaw ñooñee masathumul ba'sa wa darraaw gis weñ soy ak lor yi mais daloon na leen ah. <laughs> borom bi laalaloon na leen yëf yi de kuñ la fi coowal ku nekk waaw ci ku baax sawaay la mu jot ci ay natt bu la buñ buñ la ko waxoon dangaan xanaa koy déedéet <laughs> waaw lu mu baax baax baax baax baax baax baax baax baax borom bi jaaroon naag moom fii waaw bu kenn yaakaar ne yiñ lay liisal di la ko liisal ci ci ci ci ci ci dund nit ñu sell ñi nga fum ni lépp daal miru comme si ay superman loolu amul de <laughs> waxoon nañ la ne Cheikh al-Sharif Abdul al-Qutb ah Ibn Mas'ud ad-Dabbagh radiyallahu ta'ala anhu di sëriñu maam Abdul Aziz bu Seydi al-Haaji Malik ibn Usman alayhim ridwanur rahimur rahman la waxoon ne ñi nga xamante ne nii ñooy bind ci dundu awliya yi jariña nañ waaw ndax seen téere yooyu am na solo ngir nga xam nit ku baax nit ñu baax ñii fiñ jaaroon loolu moom am na waaye nag seen téere yooyu am na ñoo xamante ne nii nag am na coté lor goo xam ne ci la ñenn ñi ci lañ ko jëlee ndax en général mooy ñii bind léeg-léeg yenn yoo xamante ne nii yu xawula kii la léeg-léeg duñu ko bindaale <laughs> waaw léegi nag loolu bu ko defee nit ñi jàpp ne ñooñu daal daa mel ni daal comme li ma man mën nañ ko waxe ñun suñuy terme mooy comme superman rek kii moom daa moo tax nga dégg gaa yi sawaay du nit waaw kooku kooku kenn manu koo roy bala bañ a yow doo bàyyi seen waxi caaxaan yi ku ñu mënu la roy amul yonent saa salama gën ñëpp te borom bi nee na laqad kaana lakum fi rasuulillah uswatun hasana waaw waaw léeg-léeg nag ñu tegal la ci waaw man nañ koo roy sax mais kenn man warula mel kenn man da mel ni moom loolu moom lu ñuy seetaat la ca ñu koy wax waaw gaa yi wax yu mel nii boo seetloo kañuy wax yow boo góorgóorloo ñoom ñoo ñu di wax buñ góorgóorloo raw nañ ko bu yàgg waaw suuf ka nag sant ba mu yor wala ka ko jur kese la ñuy xool mais gis defu fi lu fëq bëtu kenn waaw waaw du ci wilaaya du ci xam-xam du dara waaw da di daa sant di nii rek diwa ko jur kese gaa yi ne kenn man damel di moom mais lan la fi def waaw te gaa yi liñ naan moom la fi def yépp moom la ñeneen ñi mel ni moom di def fii ñi am même pouvoir ni moom même kay taalibe ni moom di leen sant ñuy def lépp di jóge li taalibe yi liggéey ñu boole ko ne moo ko def loolu moom moom la ñépp di def waaw loolu moom moom moom mooy wax yi nga xam ne teguwut ci dara waaw mais nag lu ñuy bombarante lu ñuy bombardé wante la ngir gën a conforté wante ci li ñu ne mais loolu xam nga ne du dara waaw waaw nit moom boo fi ne moo fi def loo xamante ne moom loo kenn defu ko fi war ngaa wax nag la mu fi def mooy lan waaw waaw bu dee tabaxi mur moom loolu taxul ñuy wax <laughs> non tabax loo xamante ne ay bâtiment loolu taxul ñuy wax non loolu lool li ci tubaab bi defar par bés ñun xaajuñu koo jege te fan la yokk tubaab bi ci ci ci ci ci wilaaya waa yow <laughs> waa yow dëgg la jullit la mais am na yeneen jullit yoo xam ne ñu ngi def lu mel noonu waaw loolu taxul ñuy wax waaw gaa yi duñ la wan ñi moo xam ne moo leen tarbiya defar leen nga xam ne ay boroomiw géej lañ ci xam-xam amul waaw ñoo xam ne fu ñu waxee nga xam ne kii moom taxaw na amul defarul kenn ci cellte sax gaa yi jóge ci moom d'ailleurs boo leen seetloo gaa yi la yoo xam ne dañuy soofantal diine après ñu ne la kenn mënula mel noonu waaw xanaa yéen <laughs> ku mel noonu kay moom man wax dëgg yàlla ñaanu mel ni moom waaw kay yàlla tere naan dama koy roy bay mel ni moom walla iyaazu billah kon nag <laughs> waaw yàlla ñu ci yàlla musal kon loolu lu ama am solo la mu ne nag gaa ñoom euh, masat humu euh, ñi nga xam ne am xasibtum mu leen tax da ngeen a yaakaar an tadxurul janna te la daal da di dugg àjjana daal <sighs> te li nga xam ne moo laaloon la la jiit ña leen jiitu woon ña leen dikkaloon te romb te jóge fi ne woon fii ci kaw suuf ne dañu doon jaamu yàlla dañoo gëmoon yàlla la leen yàlla nattu woon yow nga foog ne loolu du leen dal loolu yaa ku ku yaakaar loolu mooy nax nga sa bopp de mooy vraiment yow yaa nax sa bopp quoi waaw yow yaa nax sa bopp dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg <laughs> yaakaar nga ne borom bi dina la bàyyi noonu alors que ñi fi jiitu woon woote woon loolu am na fu mu jaaroon ak moom waaw ñooñu masat hum laaloon na leen waaw al ba'sa mooy lan mooy yi nga xam ne mooy dal nit ñi ci seen alal yi waaw comme ak ñàkk gu leen dal waaw seen mbir yi daal di raaf waaye seen daay dal dara wa dara mooy li leen di dal ci seen yaram yi comme feebar yi waaw yi nga xamante ni ñooy laal yaram yi ba saa moom bi jàng def lu nay doomu dara chômage rek essayer ba sonn dëkk bi wow ni konkorong mbaa la ko gën a raw foo laal mu mel ni weñ ñu dëgër këcc dara nag ay feebar waaw jekki xëy yëkkati sa tànk du mën a tegu waaw yenn yu metti lay dal ci sa yooyu yëpp tegoon naa leen ko ngir nattu leen wa zulzilu te rëngi rëngee wuñ nañ leen waaw ci taruk ni ma leen yëngi rëngi rëngee waaw Allahu akbar borom bi nee yëngal naa leen bu baax hatta yaqulu yaqulu ar ba ndawal yàlla ja nekk ak ñoom naan walladina amanu maaha ak akbar waaw mata nasrullah ay way ndimbalul yàlla kañ lay agsi waay <laughs> suñu borom ne ala yëgu ngeen ma yëgal leen inna nasrallahi qariib dimbalil yàlla lu jege la waaw walla <laughs> lu jege la lu jege loolu nit ñi léeg-léeg dañ naan ah dafa sol ndax ñoom innahum yarawnahu ba'ida wa naraahu qariba borom bi ne ñoom dañuy gis samay digge ne dafa sori ñun nag ñu gis ne lu jege la kon nag mu ngi noonu kon euh, hadis bi euh, lëkkaaleem ginnaaw taxrij dég loolu lëkkaaleem ak suñu bunt bi nag di wax ci ta xaraamal déglu jëw mooy non seulement dafa xaraam waaye digle giñ digle ki ko dégg mu delloo ko bañal ko kookee waaw ba bu ko manul nag mu daal di fay jóge bu dee possible la loolu lëkkaaleem bi mooy la mooy yow kii dégg jëw nga delloo ko wa amru man sami'a ghibatan muharrama bi rabbiha fi yeneen saa sam da ci lu yàlla pay bu mu dikk ki nga xam ne moo def loolee loolu di façon diggal waaw mooy képp ku def lii am nga récompense bi man radda an ardi akhihi radda allahu an wajhihi an-nar yawm al koo xam ne défendre nga delloo nga jëw wuñ doon jëw sa bokk boroom bi moo jël engagement ne man maa lay fegal lakk-lakku safara ëllëg kan ci ñun moo bokk moo bëggul ñu fegal la lakku safara kon nag bunta ngi foo déggati kuy jëw bu dee ne boo ko delloowee du indi conséquences yu gën a garaaw defal te yàlla tax waaw borom bi dina la fegal safara bés ba nga xam ne nit ñi dinañ bëgg ku leen fegal safara wallahu taala alam kon al imam al hafiz mu indi teg ci nag ñaari xadis yoo xam ne gisoon nañu ko comme niñ la ko waxoon cinq moom la ñaa